asalaamaaleykum mbokki soppe da baax ñu ngi leen di nuyu baax di leen sant di leen gërëm di leen ziyaara di leen wax ne dañoo am émission bu bees buñ tuddee ndénkaane ndénkaane bés bu yàlla sàkk lay am saa su ne dinañ ànd ak benn oustaz mu indil ñu benn addis eh, ci arab waxal ñu ko ci wolof waaye tekk ñi nu mu fa demee nan la ak naka la bu ko defee bu japare si loolu indil ñu benn ñaan bi nga xam ne moom la ñuy dénk jox ñu ko pour rek ñu mën koo jëfandikoo saa su ne kon tey jii dañ koy dooree ak ki nga xam ne mooy oustaz Gougne oustaz Gougne nag moo ñu war a defal sax sax aljuma euh, benn à partir de 17 benn émission ci wàllu maanaam waxtaan ci wàllu asmaa yu kon nag ña ngi koy dooree tey talaata ji nii ak moom oustaz Gounia ngeen déglu ko bu baax baax mu dénk leen lii nii. أنت أحق أن تخشى وأنت حق بالله min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim ji asalaamu aleykum taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wàcce seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yàlla moom mi am tawfiix ak jàppandal yaan yàlla moo la defal ak jàppandal mbokki ñëw nañu ak yéen ci seen rubrique bu bees muy ndénkaane tey nag li ñu leen indil muy benn xadiis bu am solo doonte xadis yi benn ñàkku ci solo ndax wax yooyu yonent bi sallallahu sallam du ñàkk solo waaye xadis la boo xam ne bu jar a jàngale la xadis la boo xam ne bu jar a fàttalante ndax la muy wax mu am solo ndax dafay wax ci li nga xam ne mooy dellu ci ut métier ak am métier xadis bi nag ki ñu ko nettali mooy ku ñu tuddee Abu Hurayra muy turam dëgg nekkoon abdurahman ibnu saxr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan dàkkantele mbaa mu koy woowee abu hurayra muy bàyyi muus mu ndaw mi ndax dafa daan def fu mu toll danaan jël muus bu ndaw teg ko ci mbagg mi di doxantoog moom yonent bi daan ko woowee abu hurayra moom nag saxaabale bu tedd buñ ne saxaaba mooy koo xam ne fekkee na jul yonent bi sallallahu alayhi wa te gëmun ko Euh, dugg ci islam nag moom Abu Hurayra atum juróom-ñaar ci gàddaay gi maanaam bi yonent bi gàddaay jóge Makka jëm Madina mu am juróom-ñaari at ci lay soog a dugg ci lislaam at mooma sax moo tombé woon nag benn xare bu tuddoon Xaybar kon ci la Abu Hurayra dugg ci lislaam kon moom muy xaw naa yéex dugg ci lislaam waaye bi mu duggee ci islaam itam dafa toqoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jotaay bu yonent bi toog moom daf cay toog di déglu ay waxtaanam loolu tax mu ñu ne bokk na ci ñi ëpp lu ñuy nettali ci waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Abu Hurayra gaañu nag atum juróom benn fukk ak juróom ci gàddaay gi kon kooku moy Abu Hurayra muy Abdurahman ibnu Saxr moom moo nettali xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne la an yaxtatiba ahadukum xuzmatan ala zahrihi xayrun min an yasala ahadan fa yuctiyahu aw yamnacahu ñu jaraat ci la an yaxtatiba ahadukum xuzmatan ala dahrihi xayrun min an yasala ahadan fa yuctiyahu aw yamnacahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la an yaxtatiba ahadukum waat naa ni kenn ci yéen jógoon dem taxani lu muy taxani mu ne xuzmatan benn say yu mat ala dëhrihi gàddu ko ci gannaawam xayrun moo gën fuuf min an yasala ahadan muy yelwaan kenn mbaa muy ñaan kenn mbaa muy laaj kenn fa yutiyahu moo xam kooku jox na ko aw yamnaahu wala mu ñàkk koo jox wala mu xañ ko maanaam liñ ci dégg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne waat naa ni kenn ci yéen jógoon dugg ci àll bi gàddu sémmiñam fekk matt yu wow yi yi wadd ci suuf mu taxan ca taxan ca ba am ca lu tollook sayu matt wëlbatiku jël sayu matt boobu téeñ boppam gàddu ko ci boppam mbaamu mu gàddu ko ci gannaawam moo xam fu ko mën ci yanu di jeeriñ jeeriñ ak moom jeeriñ jeeriñ moom ba ca marché ba mu wàcce koo tekki sa say bi def ko ay saam jaay ko ba mu jar mu téye njëg dundal ci njabootam ak lu mu xeebu xeebu nag moo xam sumbi la leen ca toggal ñu lekk moo xam fonde la leen ca toggal ñu naan moo xam sax mburu la jënd jox leen ca ñu ndékki moo xam mburu la jënd jox leen ko ñu ponce ci lekk ba suur nee na loolu mu def muy taxan dem jaayi ngir dundal njabootam yonent bi nee na xayrun moo gën fuuf min an yasala ahadan muy tàllal loxoom di yelwaan te nekk ko war a mën a liggéey moo xam nag sarax nanu ko moo xam saraxul ko kon liggéey ñu fay la sa ñu fay la nga dem dundal ci njaboot ak la leen dundale lu mu xeebu xeebu xeebu xeebu yonent bi nee na moo gën fuuf ngay tàll sa loxo nag yelwaan moo xam sarax nañu la moo xam saraxuñ la mbokk yi lan lañ mën a dégg ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy ñaax ci xaris bi ñu bàyyi xel ñett ba ñeent benn bi mooy daf ñoo wax ni ñépp war nañoo liggéey waaye mbokk yi nañ xool li xew tey mooy jeunes yu bari bari waxuñu ci liggéey dara kon nañ dem liggéey beneen bi ñu xamal ne dañu war a am métier am métier lu baax la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci jiitu ñëpp sallallahu alayhi wa sallam ci makka daana dugg biir makka ñu jox ko seeni xar yépp mu rungu leen jëm ñoom àll ba sàmm leen ñu lekk ba suur pour lan bu ñëwee ñu fay ko yaay Xadija it radiyallahu anha embauché na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu defal ko commerce di ko demal Sham di ko jaayale ko jëndal mu di ko fay parweer mbaa par journée mbaa daal waaye daal li wér mooy daana ko fay kon yonent bi moo ci jiitu ñëpp ñetteel ba mooy yonent bi bëgg na ñu sàmm suñ tedd ngay bakkan maanaam fonk suñu bopp ndax nit warta doyadal boppam ci benn côté ñeenteel ba mooy waaye waaye nañuy lekk suñu ko jë ñuy lekk suñuy ñaq ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñaax ñu rek nee na day leen lekk seen ñaqu jë ndax si yonent si yàlla daawuda alayhi salaam dafa daan lekk ñaqu jëwam kon mbokk yi fa tabaarakallahu dégg nañu xadis bi njàngale mu am solo la ñu war ko dégg ñun ñëpp kon nañu góor góorlu bay liggéey te fonk suñuy liggéey dañu góor góorlu it ba wut métier am ko te fonk ko te bañ a xeeb dara bu ñu xeeb benn métier yeneen ci ñu koy déglu ci xadis ndax nee na nga dem sab taxani euh, taxana nag jaay matt ak lépp ca la bokk kon bu ñu xeeb benn góor nanu góorgóorlu itam bay sàmm suñu honneur suñu honneur te mooy suñu tedd ngay bakkan waaye itam nanu góorgóorlu itam nag bay làq bay lekk suñu ñaqu jë wa tabarakallahu noonu la ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ci xadis bi yal nañu yàlla may dégg ak topp euh, lu ciy jub fa tabarakallahu ci baaxu yàlla la lu ciy dëng nag mbaa mu màng ci mbaa mu ñàkk leer ci matadi ki doon wax la ak ñàkk xam-xamam ñu ngi leen sant di leen gërëm eh, yàlla yàlla may ñu ñu tasawaat ak yéen ci beneen bis ak ci yeneen i xadis wa tabarakallahu eh, ñu yéen doog jàmm ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu الأسماء أفوز بصيد العدل فكل الأمر مرجعه إليك إليك أن تخشى